ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci wuufu dina woon ci wafdu bani tamim doon gisaale tarjama seydina Utaarid ibn Haajib ak mbokkam yi ku mel ni az-Zibriqaan ibn Badr at-Tamimiyuun te bokkoon ci waa banu Tamim ñëwoon ci aleyhi salaatu wassalaam ci l'an neuf ci délégation yi ñëw dikkal ko madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, gisoon nañu délégation waa banu tamim li nga xam ne moo leen fa indi woon mooy seen prisonniers yi jàppoon waaye bi ñu ñëwee njëkkewuñ loolu au lieu ñu njëkk wax ci loolu waaye ñu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun de dañ laa dikke nu faa xirok ngir daldi puukarewante ak yow ba looloo tax nag kon joxal ndigal suñu discours bi ak suñu poète bi ci la joxoon ndigal ki nga xam ne mooy seen discours te moo doon Utaarid ibn Haajib après ñu jox seen woykat bi seen poète bi seen taaxuraankat bi mu wax muy az-Zibriqaan ibn Badr at-Tamimi gisoon nañ li nga xam ne moom la wax te ci moom lañ yemoon bi nga xam ne ci la wax noon ba muy wax naan naxnu lkiraamu falaa xayun yuaadilunaa minna almuluuku wa fiinaa tunsabu lbiyaahu wa kam qasarnaa min al-axyaa'i kullihim inda an-nihaabi wa fadlu al-'izzi yutba'uhu wa naxnu yut'imu 'inda al-qahti mat'amunaa min ash-shiwaa'i idaa lam yu'nas al-qaz'u bimaa tara an-naasa ta'tiinaa saraatuhum min kulli ardin huwiyyan thumma nastadi'u فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخروهم إلا استقادوا فكانوا الرسة قد ضاعوا فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع inna abaynaa wala ya'baa lanaa axadun inna kadaalika inda alfaxri nartafi'u loolu la az-Zibriqaan wax di poète waa Banu Tamiim gisoon nañ bayit yooyu walillaahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ba léegi ci riwaaya al imaamu bnu Isxaaqa ibnu Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xam ne ci la wax loolu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xool ci mbooloo mi gis ni Seydina Hassan newu fi mi nga xam ne mooy son grand poète ibn Thabit al-Ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci la waxe dem leen ngeen woowal ma ko ñu dem woo Seydina Hassanu ibn Thabit radiyallahu taala mu ne moom seydina xasan imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah mu ne keroog seydina xasan nee maa ngi ñëw xanaa liñ waxoon mooy di échauffé wu ci woon wi bañ ma yëgalee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf la woo ngir nga tontu powetu waa banu tamim innama daani Ah, mu ne jaa'ani rasuluhu fa axbarani annahu innama da'aani li ujiba shaa'ira bani tamim fa xarajtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa aqul nee na ndaw li yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni daf ma dikkal ne ma li tax nag mu woola daa bëgg nga tontu poète waa banu tamim nee maa ngi génn Seydina Hassan di wax naan manana rasulallahi id xalla wasana ala anfiraadin min macaddin waraagimi manacnaahu lamma xalla bayna buyuutina bi asyaafina min kulli baagin wa zaalimi bi bayti xaridin izzuhu wa thara'uhu bi jaabiyatil jawlaani wastal aajimi halil majdu illa sududal awdu wannadaa wajaahul muluki wahtimaalul adaa'imi annadaa laa laa tubun firiwuma ko woon lii la doon wax mu ne manaanaa waxoon nañu ko moom ñoo protéger yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu wàccee seen biir seen digg medinatul munawwara moo xam ala anfiradin min ma'addin waraghimi moo xam neex na ku mu neex walla naqari na képp koo xamante ni naqari la ñoo ko protéger ak suñu jaas yi ci képp koo xam ne ku beew laa ku tooñkat ñoo ko protéger indi ko ci kër goo xam ne gox boo xam ne ak teraangaam ak teddaangaam lu jiitu la te yàgg comme jaabiyatul jawlaan waaw ñu def ko fii ci digg gaa yépp nekk ay noonam waaw mu ne est-ce que ak nekk lu dul nekk sang buy delloo du du di di di répété wu wan na daa mooy tamit est teraanga nekkul ak tabe an nada est-ce nekkul tabe ak tabe waaw wajaahul ak darajaay buur yi waxtimaalul azaimi ak pare ngir ngaar yu màggi kawete rëy léegi nag foofu lañu yemoon ñu ne Seydina Hassan seydina xasaan ibnu thaabit radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la mbir yi demee nii nag kon mu ngi doon ñëw di wax li se nee na imaam ibnu isxaaq nee na waxoon nañ dinañ def tarjama bi e, kii num tudd <coughs> alhamdulillah muy taxriij bi waxoon nañu dinañu gis taxrij bi ah voilà dinañ ko gis après moom dam nga da doon nettal ne Seydina Hassan moo ne bañ ma woowee bi ma ndaw alayhi salaatu wasalaam dikkalee ne ma dama woolu ngir ma tontu sha'iru yi tamit maa ngi ñëw ci yoon wi di wax li ma doon wax sànq liñ tudd léegi nee na nag fa lamma ba nga xamante ne nag intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaama shaa'irul qawm fa qaala maa qaal nee na Seydina Hassan nee na nag bi ma agsee bi ma defee samay jéego di échauffé wu ci yoon wi di wax lële ba agsi powetu gaa yi muy powetu waa Banu Tamim di kan Az-Zibriqaan ibn Badr At-Tamimi Az-Zibriqaan mi ne woon seen poète te wax vers yi mu waxoon cinq mu daal di may gis ma agsi mu xam ne kon kii mooy poète bi yonent ma lay saar saam di wool di woolu nee mu jóg daal di may wax vers mu waxoon mooy mu mu décliné waat poète yi mu waxoon bayt yi mu waxoon mu waxaat leen euh, nee na ma gaaral ko aratu fi qawli bi muy wax ma gaaral ko ci ay waxam waaw ma wax wa qultu ala nahwi ma qaala wax lu xaw a mel ni lu mu wax waaw mooy buy wax di indi veeram yi mu doon wax sànq ma daal di koy gaaral xaw koo couper ne ko fii nii wax ko lu niroog moom li mu wax waaw nee na fa lamma faraga zibruqaan seydna Hassan ibn Thabit radiyallahu nee na bi nga xam ne nag ci la Az-Zibriqaan décliné ay ay poème ay baytam wax ay baytam ba mu jeex ndax maa ko fekkewuloon mbooloo mi nit ñi fekkewoon nañ ko mais comme que maa war a tontu ah foog ki may tontu ma xam li mu wax te moom it loolu la xam naka la ma gis ma agsi bi ma agsee rek moom it mu jël wax li mu waxoon waaw wax vers yi mu waxoon ba commencé woon nahnul kiraamu falaa hayyun yu'aadiluna min almuluku wa fiinaa tunsabul biyaaw seydna xasan seydna xasan nee na bi mu paree qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li xasaana bne thaabit nee na bi mu paree yonent bi wala nga ne li xasaani wala li xasaana daa li xasaana xasaana parce que moom mamnu waaw li xasaana bne thaabit mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Thabit ne ko qum yaa Hassan fa ajib ar-rajul fiima qaal ne ko yow Hassan jógal nga tontu waa ci li mu wax Seydina Hassan nee ma jóg fa qaal nee ma ne weer yaa ngoog ma ne inna dawaaiba min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunnatan linnaasi tuttabacu yardaa bihim kullu man kaanat sariiratuhu taqwa al ilaahi wa kulla alxayri yastanicu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawaluu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawaluu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu sajiyatun tilka minhum gayru muxdasaatin inna alxalaa'iqa faclam sharruha albidaacu in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u laa yarfa'u nnaasu maa'ahumaa awhad akuffuhum inda ddifaa'i wa laa yuuhuuna maa raqa'u in saabaqu nnaasa yowman faaza sabquhum aw waazanu ahla majdin binnadaamati ciffatun dukirat fil waxyi ciffatahum laa yatbacuuna wala yurdiihimu tamacun عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يتبعون ولا يرديهم طمع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذراع والذرع nasmu ida alxarbu naalataha maxaalibuha ida ida zacaanifu min adfaariha xashacu laa yafxaruuna ida naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun wala culuhu laa yafxaruuna idaa naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun walaa culuhu kaannahum fi lwagaa walmawtu muktamicu usdun bixalyata fi arsaaqihaa fadacu xud minhum maa ataa cafwan idaa gadabuu wala yakun hammuka al-amra alladhi mana'u fa inna fi harbihim fatruk adaawatahum sharran yuxaadu alayha as-summu was-sala'u akrim bi qawmin rasuulullahi shi'atuhum idhaa tawaafatat al-ahwaa'u wash-shi'a'u ahdaa lahum midhati qalbun yuwaaziruhu fiimaa ahabbu lisaanun haa'ikun sana'uhu fa innahum afdalu al-ahyaa'i kullihim in jadda binnaasi jiddul qawli aw shamaa'uhu Allah nga xaw a daggale nag waaw moo tax weer yi neex na mais ni ma ko waxee dara neexut waaw maa daggale ne inna zawaiba min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunatan lil naasi tuttaba'u sayna Hassan ibnu Thabit léegi nag muy tontu waa banu mu ne inna zawaiba noonu la ko tàmbalee kilifa yi azawaib mooy kilifa yi sangu yu tedd yi yu màgg yi min fihrin wa ixwatihim ñoon ñooy saxaaba yi ah te bokk ci waa fihr Hmm? ci waa Fihr ak seen mbokk yi waa Fihr mooy ña Fihr mooy waa Quraysh mooy muhaajiruuna yi voilà loolu la la jublu ci wax bi waaw loolee la jublu ci wax bi mooy na zawaayi ba min fiirin way xowatihim ci fiir te ñu bokk ci fiir mooy saxaaba yi mooy muhaajiruuna yi min fiirin bokk ci fiir way xowatihim ak seen mbokk yi ci waa lansaar ah mooy waa Quraysh njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ak ñi nga xamante ne nii ñooy seen mbokk yi wa ixwatihim seen mbokk yi leen fokk topp ci ngëm yàlla goo gële ah lil fuqaraa al muhaajiriina alladina uxruju min diyaarihim après mu ne walladina tabawwa'u daara wal imaana min ba'dihim ah min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim après mu wax ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaa yaquluuna rabbana ighfir wal ixwaanina alladina sabaquuna bil iman voilà ñooñu nag nga xam ne sabaquhum ñoo leen jiitu moo ñu jiitu ñun bil imaan yi ci ngëm yàlla kon inna ba sang yi njiit yu mag yi min féeréen bokk ci Quraysh wa ixwatihim ak seen mbokk yi ci lansaar qad bayyanu leeral nañ sunnatan sunna allah sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam nan lañ ko leerale ñooy ñi ko jottali ñooy ñi ko takk d'abord jëfe ko jottali ba jottali jotee ñu jottali ko waaw te leeral nañu yoon woo xam ne noonu lañu war a doxaleek yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kat yenu leeral nañu sunnatan aw yoon aw tëralin aw doxalin ak sang bi aleyhi salaatu wasalaam boo xamante ne nii lim naa ci ñeel mbooleem nit ñi ñëw ba ilaa yawmi diini tut tabaawu sunna soosale lañuy topp seeni tànk waaw xanaa xamoo ne nit ku baax ku ne <laughs> bañ lay tagg waxuñ la dara li gën mooy yow liñ lay wax yee weesuwul que ne yow fi mooy loo baax baax baax baax a tax loo baax baax baax luñ la tagg tagg tagg tagg manu la weesu yow mii dangaa topp tànki saxaaba yi rek loolu mooy li gën a màgg luñ la mën a wax luñ la fi waxul nag lu dul lii mooy àggagoo waaw ku la bëgg a dépasser loo foofule nag mooy waa ji koy wax xamul parce que xamuñ ne li gën a màgg mooy topp tànk saxaaba yi nga xam ne radiyallahu anhu ñoom la yonent mi ñoom la sallallahu alayhi wa sallam yar mu tabam leen yaree mu doy sëkk voilà kon mu ne ñoo ñële ay waaye ñoo tëral ñoo ñoo ñoo leeral sunna yoon woo xam ne mbooleem nit ñi ci lañu war a tënku ci lañu war a jaar waaw te mooy sunnaay seen sang ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a wege ak noonu lañ ko war a gëme ak noonu lañ ko war a jàppe waaw li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu ne yarda bihim kullu man kaana kullu man kaanat sariratuhu taqwa al ilahi wa kullu al khayri yusna'u mu ne gis nga nag yurda bi yarda bihim gis nga dina gërëm saxaaba yooyu mooy min fihrin wa ixwatihim waaw muy muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yi rek buñ nee muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yépp lañ ci bëgg a wax waaw hmm? ñoom ñooñu yarda bihim dina leen gërëm dina kontaan ci ñoom kullu man kaanat sariratuhu taqwal ilah képp koo xamante ne nii de sa mbóot mooy ragal yàlla mooy sa mbóot manoo lu dul gërëm leen waaw <laughs> moo tax képp koo xam ne dangaa gis muy am dara lu muy wax benn saxaaba ak mu man di doon mooy daa fekk sariratuhu lam takun taqwallah kooku mbóotam biiram nekk rag du ragal yàlla waaw moom leneen a tax muy agir ak jëf waaye du ragal yàlla moom du ragal yàlla kooku ragal yàlla taxul muy muy waaye ku ragal yàlla en fait dafa moo tax xubb nga dis nga gis euh, euh, euh, sopp leen minal iman waaw sopp Seydina Ali sopp Seydina mooy sahaaba yi radiyallahu anhu xubbul ansaari minal iman sopp lansaar yi ci ngëm yàlla la bokk mooy ñoom loolu la waaw mooy mënoo gëm yàlla ragal yàlla te soppoo leen loolu mënula am moo tax directeur de mensonge bu mag a ngoog boo xamante ne ci ngay xame ndax waa ji asadiqun huwa am kadib est-ce que waa ji day wax dëgg walla day nar mooy xoolal nan la def ak saxaaba yi radiyallahu anhu est-ce que ku leen sopp la ku leen weg la ku leen màggal la ku leen yëkkati la wala déet lu ñu ko mën a tagg-tagg ak lu ñu ko mën a wax ak lu xam-xam ba rëy rëy boo gisee mu leen mu leen di suufeel wala muy suufeel kenn ci ñoom bàyyi ko mu daanu fa innahu xadar waaw kooku tilim tilim la salte la bàyyi ko mu dem waaw te nag bu la xam-xam bu rëy ba wor bu la ña ko topp wor bu nit ñu bari ña wor la bu alal ju bari ja muy dege nekka de bi muy drainer buum la wor de kooku fa qadar salte la baal mu dem ndax ñoom yarda bihim kullu man kaanat sariratuhu taqwa lilahi wa kull alxeyri yastania waaw koo gis mu ragal yàlla rek gërëm saxaaba yi waaw te mbooleem yiw yi nag ñoo ci njiit képp ku ko mën a def ah xamal ne ñoom ñoo la ci njiit waaw muy décrire saxaaba yooyu le mu ngi tontuwaa banu tamim sha'iru bani tamim aw xaawalu nafa fi ashyaa'ihim nafa'u mu ne qawmun ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne nii saxaaba yoo yële radiyallahu anhum wa ardaahum ay nit lañ yoo xam ne idaa xaarabu ku ñu xare bu ñu xaree nit bu ñu xaree darru aduwahum lor nañ seeni noon de waaw ku weddi laa jël abu jahlin ak ñam àndaloon badar ñii may tudd man Seydina Hassan yéen waa banu tamim bu ngeen leen xamul yëg leen ne ñoom xaw xawmun ay nit lañ yoo xam ne idaa xaarabu bu ñu xaree bu ñu xaree darru lor nañu aduwahumu seen noon ya aw xaawalu nafa wala boog ñu jéem walla mooy bu ñu xaree lor na ñuy xareel aw xaawalu nafa fi ashyaihim nafa'u ku ñu ku ñu essayer dimbali la ku ñu essayer dimbali la ci seeni ñoñ ak ña ñu bëgg dimbali nit ñu ñu bëgg a dimbali nafa'u ñooñu dinañ jariñu waaw mooy ñoom buur yàllaa def ci ñoom barke ku ñu dimbali nga jariñu waaye ku ñu xare lor la waaw laajal ki ci mujj muy César daa daw deuxième keroog Tabuk waaw te boobu la commencé l'empire romain di daw deuxième ba l'empire romain nërmeelu ci xilaafatu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñu nangu eh, ay Jérusalem ak yépp ay jamonoy Seydina Muawiya ak yooyu ñu gën leen a dongale ak yi ci tegu kon ñooñu ñooy saxaaba yooyu mu ne sajiyatun tilka minhum ghayru muhdathatin inna al-khalaa'iqa fa'lam sharruha al-bidaa'u mu ne ñoom nag boo gisee nii ñu mel buur yàllaa leen bind nii teg leen jikko ju mate nii tamel nii buur yàllaa leen binde nii teg leen nii melal leen lii muy jikko saji ya goo xamante ni jikko yu kawe yi nga xam ne moom lañ am waaw lii nii du lu ñu xayru muhdathatin de waaw de bu foog na lu ñu sos la de lii mbaaxug yàlla la def ñu ñoom innal xalaa'iqa faalam charruha al bidao gis nga nag li yées ci li nit ñi jikkoo ko meloo ko fexe jikkoo woo ko doxalin li ci gën a yées xamal ne mooy bidaa waaw mooy topp ay bidaa di ko doxee di ko mujj ba mel ni yow noonu lañ la mooñe loolu moo yées ci li nga xam ne moom la nit mën a mel waaw mu ne in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u mu ne in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum mu ne bu dee am na ci nit ñi ñoo xamante ne nii ah sabbaaquuna aji ay ay njiitu lañu ay njiit lañu ca yu baax ya ginnaaw ñoom saxaaba yi ba'dahum fa kullu sabqin ku jiitu ku ne li adna sabqihim tabaw yëgal ne kii nga xam ne moo la gën a jege te jiit la kooku ngay topp mooy ne ku baax seen ginnaaw ku ne xamal ne ñoom ngay roy mooy li ma doon wax sànk rek naan nit loo baax baax baax fekk waxuñu la mooy li gën a màgg luñ la man di wax mooy yow dangaa jaar ci tànku saxaaba yi rek radiyallahu anhum moo tax mu ne waaw gaa koo fi dégg ñuy coow rek naan ñoo féete kaw xamal ne dara moom li adna sabqihim tabaaw waaw ki ko gën jege ci ñi ko raw ñoom lay topp rek mooy saxaaba yi radiyallahu anhu moo ñu ñoo ñu gën a jege waaw waaw te ñu jegee nag noonu lañ ñu soree mooy jege nañ ñu ci xam nañ seeni dund xam nañ seeni maqaama xam nañ niñ newe woon te seen maqaama mooy lan mooy nekk ansaarullahi wa ansaaru rasuuli waaw jaay seen dund yi amatuñu ko jaay seen jox yeeg seen lépp seyal ko ci bu aleyhi salaatu wassalaam kon nag ku baax ku ne rek ci seen tànk nga seen tànk nga jaar ne laa yarfa'u nnaasu maa mu ne nag kenn nag du mën a yëkkati hein fee kenn du mën a yëkkati wala kenn du mën a hein yëkkati laa yarfa'u naasu maa awhat akuffuhum lu seeni loxo daldi daaneel mabbu ko mu daanu nit ñi amul ku ko mën a amul ku ko mën a ginnaaw ñoom fa hein inda difa'i waaw ca jamono yi ca jamonoy euh, défense jamonoy pré inda difaa ci jamonoy défense défendre wala yuhuuna ma rafa'u te lu ñu yëkkati nag lu ñu yëkkati ah keneen manu ko waddal wala doyadil ko wala daal di koy def loo xamante ne ni mooy ne du dara waaw mooy ñoom daal lu ñu wàcce waaw lu ñu wàcce jañ ko puus ko loolu nit mënu koo yëkkateeti waaw waaye it nit mënu la yëkkati loo xamante loo mënu wàcce loo xamante ne ñoom ñoo ko yëkkati wala ngay doya dal loo xam ne ñoom doya daluñu ko waaw am na nag riwaay def ne maaraqaum waaw xam nga mooy euh, yu ñu dabba daaxe waaw mu ne in sabaqu nnaasa yawman faasa sabquhum aw waazanu ahla majdin binnadaamatan mu ne ñoom de bu ñu njëkkanteeg nit ñi yawman faasa sabquhum ñoom ñooy gañe jiit ga ñooy jiitu aw waazano walla ñu leen di jéem a ko ka màndaxe aka ba di balancer ba xam ahlal majdi bin nadaa ña nga xamante ne ñooy boroomuk teraanga ña nga xam ne ñooy boroomuk bin nadaa ñu tedd ña nga xam ne seenu teddaange dafa leer ci tabe ah mata'u ñoom ñii dinañ leen noot waaw mooy ne boroomu ngëneel yoo leen lëkkaleel mbaa nga leen di jéem a qiyaas ñoom saxaaba yooyu min fihrin wa yahwatihim dinañ la noot ñoo lay féete kaw mu ne a iffatun zukirat fil wahyi iffatuhum la yatma'una wala yurdihim tama'un mu ñoom nag a iffa kaay wax leen yéen waa banu tamim yéen waa jamono yéen waa àddina yéen waa àddina saxaaba yi ngeen jàpp foog ne ku jóg ñu ne moom moo leen féete kaw xanaa da ngeen a xamul li ngeen di xalaat ak li ngeen di wax waaye nit ku nekk lu mu réere la mu xamul hein la mu xamul réere ku manu cee wax lu leer te lam cee wax dara du ci dëgër mu ne a iffatun dukirat fil wahyi iffatuhum ñu sangewu lañ nag ñu téye seen bopp lañ nag waaw dukirat tudd nañ fil wahyi ji alquran ci wax yu ne iffatuhum seenu téye seen bopp ak ni nga xam ne noonu lañu nekk ñoo xam ne ñu sangewutu téye seen bopp laa yatba'una eh? laa yatba'una wala yurdihimu tamam mu ne ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne laa yatma'una ñoom nag duñu ñoo xam ne ñu salte lañ duñu tilim duñu tilim tilim duñu tilimal seen bopp laa yatadannasuun jamais doo leen fekk ci yu yées yéeg yu xaraam yeeg safaasifa axlaaq ak yooyu ñu ne ci déedéet wala yurdihimu tama'u waaw te tamit ñoom doo leen gis mukk xemmem dara bëgg dara ak ak xemmeem tax ñuy wàcc seen bopp tamit nekk ñoo xam ne ñu suufe lañuy ñuy doon duñu loolu mënu leen a toroxal ak tamaa déedéet mu ne ida nasa laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihim wala yamassuhum min matma'in taba'u mu ne laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihim ñoom nag duñu nay newuñ ñoo xam ne dañoo nay bu ñu amee gan seen ngëneel duñu ko seen gan du ko réere waaw ñoo mën a teral gan de te loolu dafa bokk ci jikko yu mag yi waaw gis nga waa kaw ba ak ñoo mën a teral gan contrairement wak bon léegi citadins yu bari gaa yi nekk ci ville yi nga xam ne buñ gisee gan rek li ñuy njëkk xalaat mooy hoo leur portefeuille sawaay mes économies oh ma dépense que j'avais calibrée oh ce n'était de cinquante kilos de riz parfumé bu ma waroon a tenir ba weer wi dee ay way gat ngi ñëw nañ te ñett lañ waay loolu moom ab Dakar waa lay dal ak ci ville mais kaw bu ñu amoon benn mbiskit sax dinañ ko bokk ak yow waaw dangay ñëw ñu rendi léegi aw bëy walla xar <coughs> walla <coughs> di di la berbeel loo xam dalay leer na ñoom ñii sax ñoom duñu lekk lii allahu akbar dalay leer na ñoom ñii duñu dund lii waaye ngir teral gan waaw moo tax nag mu ne <coughs> ñii nag noonu lañ meloon ñu ñii ñoo newoon cosaan loolu la nag mooy saxaaba yi man laa yabxaluuna alaa jaarin bi fadlihim wala yamassuhum min mu ne ñoom de du ñu nay de bu ñu amee gan seen gëneel duñ ko nayal seen seen gëneel seen tabe duñ ko nay ci seenu gan buñ ak wala seen non alaa jaarin dëkkandoo <laughs> dëkkandoo pa dayfin laa yat du doo laa yabxaluuna ala dayfin ala jaarin dëkkandoo waaw ak nu dëkkandoo ba mel waaw dañuy def ci moom gëneel yu dul jeex di sotti ci moom waameew teraaga waaw moo tax mu ne laa yabxaluuna du ñu nay de ala jaarin ci dëkkandoo bi fadlihimi ci seen gëneel wala yamassuhumu te du leen laal min mat'amin ci xemmeen taba'u tilim tilim mooy ne duñu xemmeem dara ak xemmeem dara bëgg dara du leen yóbbe ci ak tili booy ñuy tilim tilim mooy def loo xamante ne nii ah liñ naan ku ku naan ah, bu robinet yi tëjee nga xiif mar ndax laa naan fóotit bu robinet ubbee nga nga daldi nga daldi ruus ñoom déedéet waaw xemmeem dara it du leen tax a lekk ci ci ci ci ndab ndab ndab loo xam ne sellul ñu lekk ca de waaw mooy ñàkk du leen tax ñàkki de ñàkk même bu dee ne seen responsabilité rëy nañ alal ju bari lañ leen dénk du tax ñu ne ah nécessité la wala ñàkk ñàkk pexe la nañu ko def déedéet ñoom moom laa yatba'una non wala yamassuhum min matma'in tab'un ne ida nasabna li xayin lam nadibba lahum kama yadibbu ilal washiyati zarau ah mu ne nag gis nga bés bu ñu bés bu ñu sampee xare ku ñu mën sampal xare ci ci ci ci ci arab yi lan na dibbalahum gis nga duñ dem ci ñoom di dukkat ci ñoom xanaa dibbu ilal wahshiyati zara'u de comme ni muy demee ci wahshiya ak ah, zara'u mooy lii <coughs> xam nga wahshiya mooy lu njaay àlle ak zara'u mooy euh, nagu àll hein nagu àll ñu mooy ñun <coughs> ñun bés bu nga mooy njaay àll yi gis nga ni ñuy ni ni ni ni kii yi di demee ci ñoom nagu àll yi doomu nagu àll yi xam nga eh, du ànd mooy di dëkkat jëm ci ñoom mu leer leen ne ñàkk nañu pexe waaw ñàkk nañu pexe mu ne ñun nag du ñu mel noon de waaw ñun nag du ñu mel noon de waaw mel ni nagu àll wuy conduire boppam jëm ci ki nga xamante ne mooy njaay àll bi mukk anon ah ñun laa na dibbalowoo inna ida ida nasabna li hayyin lam na dibbalowam kama yadibbu ilal wahshiyati dhara'u waaw ni doomu nag yi di conduire seen bopp ñàkk pexe di jëm ci njaay àll yi ñun nag bu ñu sampalee kenn xare mooy ñun duñu doxe noon jëm ci yow de waaw mukko waaw dañuy nekk ñoo xamante ni au contraire gaynde sibi guy tëb lañuy doon moo tax mu ne nasmu dañuy nasmu ida alxarbu naalat naa maxaalibuha ida zaanifu min adfaariha xashaw mu ne dañuy feeñal di génne ida ma naalat naa maxaalibuha nasmu maxaalibuha ah mooy idal harbu naalataha maxaalibuha mu ne gis nga bu bu euh, ñun dañuy génne mooy day day day day décrire comme si mooy gaynde si bi gi ñu doon wax boo génnee euh, euh, mooy griff yi voilà mooy bu ñu bu xare bu ñu xare laalee bu ñu nee ci xare dañuy génne suñu day feeñ ñu génne suñu griff yi waaw girifu njàmbaar tey ba gaa yi xam ne ñi yoy jàmbaar dëgg moom ida zi'afu ida zaanifu min azfariha xasha'u jamono joo xamante ne ni mooy gaa yi nit ñi yeneen nit ñeeg ak ñi leen topp dañuy tiit nekk ci ragal ñun boobu nag ci xare dëgg-dëgg xare gaa yu bari tiit jàmbaar yu bari tiit ak ñi leen topp ñun nag foofu lañuy ñuy wane suñu njàmbaar waaw mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahum wa in usiibu falaa xuurun wala hulu mu ne ñoom nag mu ne ñoom nag ni ñuy mel noonu yépp ci lañu ne ñu tedd lañu ñoo xam ne duñu gañe nit ah naan ñoo di jàmbaar duñu seen moroom ak tamit jàpp nit ci xare gañe ko pare di ko di wan sa jàmbaar ci koo xam ne faatu na ba pare ak ñoo xam ne jàpp nga leen prisonnier mu ne ñoom duñu def loolu mu ne déedéet ñoom duñu def loolu waaw moo tax mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahumu ñoom duñu puukarewu déedéet ida naalu aduwahumu bu ñu gañee seeni noonu ba am leen buñ leen amee gañe ne duñu puukarewu de déedéet wa in usibu fala xuurun wala hulu hulu te nag bu dee nag ñoom lañ gañe moom lañ ñoom lañ faat ci ñu bari ci ñoom comme Uhud ak yooyu ak yeneen xare yi hein bu boobaa nag ñoom nag fala xuurun wala du ñu nekk ñoo xam ne malgré gañe nañ leen nag du tax ñu nekk ñu faible du tax ñu nekk ñu faible wala u lu xuur mooy ñu faible du ñu nekk ñu faible wala lu u te du ñu nekk ay tàppet ak ragal ak ñu tiit foo leen gis xam ne ñeede seen defet bi sawaay kaawu ne leen mu ne melu ñu noonu de waaw ka annahum fi lwaga walmawtu muktani'un usdun bi haylata fi arsa'iha fada'u mu ne gis nga ñoom nag ka annahum dañoo mel ni fil waxaa ci toolu xare wal mawtu muqtani'un ha dee gi lool boo leen gisee ak dee jége jege dangay foog ne ñii mii ay gaynde lañ yoo xamante nii ha mel ni gaynde yooyu nekk bi xay bi xaylata xayla benn dëkk la bu nekk yaman boo xamante ne gaynde yi dañ faa bari woon mooy ajama rek boo xam ne am manding la mu bari gaynde mu ne nag gis nga boo leen gisee ñoom hein ci toolu xare dee gi jege <laughs> mooy gars yi waaw tanaza'ul mawtama la boroom eh, jaz bu doon wax radiyallahu anhu naan saxaaba yi tanaaza'ul mawta ma'an ñoo xëccoo dee booleem seen waaw bokkandoo ku nekk di yàkkamti mel ni yaa njëkk bëgg gi na njëkk faatu loolu mel noonu lay wax nii ñu boo leen gisee ka annahum dañoo mel fil waxaa ci xare wal mawtu dee muktani'un jege lool usdun bi xaylata fii arsaafiha fada'u boo mu ngi mel ni nga fekk leen ca dëkk boo bële di xay la mooy ci mànding mi rek waaw ga gaynde ya bari hein nga gis ci seen tànk yi hein mooy ci seen articulation entre mooy ci tànk yi nekk entre euh, yeel yeeg tànk yi mais fadaw mooy mel daa am ak weng-wengul tellement li ñu daw ci toolu xare ak tamit mooy expérience bu bari bu am ci xare waaw mooy dëgg leen di gis xam ne ñii moom ay xare du lu bees ci ñoom du tey lañuy njëkkalaale xuz minhum ma ataa afwan ida gadibu wala yakun hammuka al-amru alladhi jëlal nag ci ñoom afwan mooy jëlal ci ñoom ak njéggal mooy buñ la bu dee dañoo mer ah nanga fexe am ci ñoom seenum njéggal waaw mooy fexeel laaj saytu moo euh, euh, taataan tey demander seenu am seenum njéggal seenu pardon bu dee dañoo mer wala yakun hammukal amru alladhi manaw ngal la waay nag yow boo leen xamul waa banu tamim bu ngeen xamul ñii <laughs> ñu toog nii nga gis leen yeneen ma lay sa sam ñu nekk nii ngeen foog ne rek nii nii duñu dara ba ngeen ñëw di puukarew yëg leen ne nag ah laaj leen njëkka de ak njéggal de boo bu ñu meree de te nag sa yitteeg sa mbir bu mu nekk mukk mbir mi nga xam ne moom lañuy tere moom lañu bëggul mooy bés buñ la gisee ci lu bëggul te ñoom li ñu li ñu bëggul mooy li yoneen mooy li yoneen saa salaam bëggul mooy li yàlla bëggul waaw kon nag faites attention ndax fa inna fi harbihimu fa ann fi xarbihim fatruk adaawatahum charran yuxaadu alayhi samm wasalaaw ndax gis nga nekk na ci xareek ñoom nekk na ci xareek ñoom hein nekk na ci xareek ñoom haa fatruk adaawatahum maa ngi lay wax kon bàyyi li noonook ñoom de ndax ñoom xareek ñoom xareek ñoom nekk na ci joo xam ne ngi mbonte boo xamante ne nii de xam nga lu ñuy niroo ko koo xamante ne nii dañ koo sóog hein ci teenu li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne nii lan lañ ko sexal eh, mooy dafa mooy noonoom ñoom daal moom nga jëloon euh, euh, poson ak gàncax googu nga xam ne poison la waaw am na gàncax yoo xam ne herbe yoo xam ne bàyyi ma bu ko lekk dootul jóg te ñoom xam nañ ko moo tax buñ koy fóon di ko fa bàyyi nit ñi tamit loolu ta taayee rek dégg naa fi gaa yu doon ut ay champignon fii ci France xamatuma ban kii la dégg naa ko ci rajo bi ay champignon lañ doon ut mais dañoo juum dañoo jaawale affaire yi dem jël këyir yoo xamante ni gars yi bañ ko lekkee kenn ki dafa faatu dañ leen a yóbbu urgence waaw kenn ki moom mujj na ci génn mais keneen ki dafa faatu waaw mu ne ñoom nag noonu ñoom mooy loolu rek mu ngi mel ni ku jëloon poison naan ko moo ku jël poison naan ko wala nga jël herbe yoo xamante ni poison la nga ñëw di ko lekk yii a yem waaw mooy ne yaa ngi yaa ngi dugal sa bopp ci teeru teenu alkane mu ne kon akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawaafatat al ahwaa wa shi'a waaw waaw kon nag mu ne kon akrim terama teral teralal teralal bi qawmin ci ay nit ñoo xamante ne ni ah ah rasulullahi shi'atuhum yonent bi alayhi salaatu salaam mooy seen parti mooy seen partisan waaw ñoom saxaaba yi amuñ faru ñoo kenn ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam rek waaw mu ne nag ñooñ teral leen xam nga ñoo ñoo gën a tedd mooy gars daal bu ñuy uti partisan shi'atu man shi'atu man maay shi'atu baay diw shi'atu walu yu diw gars yi di xëccoo ku nekk di xëcc di jëmale fenn yow nee naan rasulullahi shi'ati waaw rasulullahi daal mooy sama parandoo man moom laa àndal waaw léegi nag ñeneen ñépp nag ji woote bu dee dëggulu fayen di daja rek waaw kon mu ne akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawafatatil ahwa'u wa ah. mooy gis nga bu bànneex yi wutee ak mbooloo yi wute ñoom moom mooy lu wute ñoom leen rek la ñuy xool mooy fan lan lan lan fan la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne waaw fan la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom loolu rek ka leen ñor waaw loolu la xooluñu kan mooy kan kana ànd ak kan kii mooy kan kii lu muy représenter déedéet moom ida tawafatati l ahwaau wa chiau rasulullahi chiatuhum waaw waaw akbar waaw ñoom moom lenn la bu gaa yi tasaaroowee coow li bari indil bàyyil masala sàngam taxaw na am na lu taxaw na lañ ciy doxale ñoom xooluñ ci dara rasulullahi chiatuhum ñuñuy xool daal lu sunna wax te loolu nag moom nag dafa waroon nekk loo xam ne lu teeraa teeral de waaw looy lu terre à la waroon a doon parce que jullit bu ne nag noonu nga waroon a doxal ah. waaw waaye nag ah li yàlla xam doy na de li yàlla xam doy na mu ne ada ah, hmm? lahum midhati qalbun yuwaaziruhu fi ma ahabu lisaanun xaayikun sanaaw mu ne nag jox naa leen kado middaxat yi sama tagg waaw mooy ñoom sama tagg yi ma leen di tagg loolu laa am ngir jox leen kado ndax man xasaan wax ju rafet laa man yéene naa leen lu ëpp loolu waaye lii laa am jon jox naa leen ko kado waaw waaw ceeg sama xol boo xamante nii nag hein day nekk xel boo xamante ne ci li nga xam ne moom la sopp fii ma ahabba lisaanun xaa'ikun li nga xam ne moom la sopp làmmeñ woo xamante ne wuy buy buy def trace la mooy ay wax waaw sonaaw boo xamante ne nii nag bu muus xam li muy def te di di ko defe mu di ko waxe nim gën a rafete di jëf bu jëf jotee mu jëfe nim gën a rafet boroom xol bu mel noonu ci xool bu toll noonu te mel noonu laay tibbi sama tagg gi ma leen di tagg jox leen ko kado fa innahum afdalul axyaai kullihim kullihimi in jadda binnaasi jiddul qawli aw chamaaw mu ne fa innahum ndax ñoom ndax ñoom mooy saxaaba yi radiyallahu anhum afdalul axyaai kullihimi ñoom ñoo gën mbooleem nit ñi mbooleem mbooloo yi mbooleem quartier yi ñépp moo leen gën waaw bu nit ñi taxawee in jadda binnaasi jiddul qawli aw shama'u hein mooy bu wax dëgg ak wax ju jub taxawee nit ñi war a wax oh. wala ñu nekk ñoo xamante ne nii shama'u mooy ñoo xam ne dañoo nekk ci bànneex gu rëy yi walla boog ci distraction bu nit ñi nee ci distraction wala wax hein wax joo xam ne moo xam ci wàllu fola wala leneen ñoom nag ñoom seen wax mooy wax gi gën a dëgër te ñoo gën ci nit ñi gën ci nit ñi jëf te ñoo gën ci nit ñi doxalin ak lépp waaw fa innahum afdalul axyaai kullihim in jadd binnaas jiddul qawli aw shama'u lii la Seydina Hassan wax lii la tontu waa Banu Tamim léegi lan moo xew bi mu waxee lii bi mu waxee lii nag hein imaam ibn Isxaaq nee na fa lamma faraga Hassan ibn Thabit bi nga xam ne ci la Seydina Hassan pare min qawlihi qaala al-Aqra' ibn Haabis nee na seydina eh, eh, al aqra ibn xaabis daldi wax hmm. al aqra ibn xaabis nekkoon ci sang waa banu tamim yi waxoon nañ la moom gazwatu fathu makka xunayn ak fathu ak xisaaru taif waaye dafa àndoon ci délégation wu mbokkam yi nga xam ne ci lañu yonent mi alayhi salaatu salaam yónni mu dal seen kaw mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la pare ci la Seydina Hassan ne inna non Seydina al Aqra ibn Haabis bokkoon ci délégation waa Banu Tamim wu ne in ne wa abi ha wa abi inna hadha ar-rajula la mu'tan la mu'ta la mu taa la waaw wala la mu attaa la wala la mu attaa la la xatiibuhu axtabu min xatiibina wala shaa'iruhu ash'aru min shaa'irina wala aswaatuhum axlaa min aswaatina waaw Seydina al Aqra ibn Saabit ibn Haabis mooy lay na ibn Oh, non euh, kële mooy ibn Saabit euh, discours kat bi Saabit Saabit ibn Qays ibn Shammas kii Seydina Aqra ibn Haabis bokk ci délégation bi ànd ak ñoom az-Zibriqaan ak ñoom Utaarid mu ne mais inna hadha ar-rajulu la mu'attan lahu wa mu ne mais góor gii daal mooy alayhi salaatu wa salaam mi buur yàlla dëppalee ngi waaw kii moom buur yàllaa ko dëppale ndax xoolal la xatiibuhu discours katam axtabu min xatibina moo dàq discours suñu discours kat mooy ne fi wax ah Saabit ibn Qays bon qu'on se dise la vérité quoi banu ta banu entre nous <laughs> discours katam bi discours katam bi moo dàq discours suñu discours kat bi di kan Utarid ibn Hajib waaw <laughs> alhamdulillahi alladhi faddalana moom mi doon wax loolu moom Utarid <laughs> Utarid moom daa commencé mbir mi daal di concentré lépp ci seen bopp waaw mu ne mais gis ngeen nag moom li tax ma ne ku ku dëpp ku yàlla dëppale la mooy discours katam bi moo dàq discours suñu discours kat bi wala xatiibuhu te gis nga nag discours ki nga xam ne non waaw xatiibu axtabu min xatibina wala sha'iruhu te ki nga xam ne mooy poètam bi ki ñu dégg nii léegi muy xasaan mii kat ash'aru min sha'irina nañ waxante dëgg rek waaye mais euh, poème am nag moo gën a percutant suñu suñu Zibriqaan mi ah désolé Zibriqaan wax nga loo kii mais gañe nañ ñoo ah <laughs> mu ne wala aswaatuhum ahlaa min te seen baat yi sax moo gën a neex suñu baat yi ah ñuy décliner seen vers yi ak seen discours kat bi ni mu ko doon waxee ni mu ko doon siiwee sajo geeg yooyu ni mu defe ci poème yi ci ak discours ci discours ba kii poème bi ni ñu ko waxe ni mu ko décliné ni mu ko waxe mais moo dàq suñu baat yi way ah mu ne fa la maa faraxal qawmu aslamu bi waa ba banu tamim pare nag aslamu ñu daal di tuub bi ñu tuubee nag wa jawwazahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ahsana jawaizahum yonent bi alayhi salaatu wassalaam dàll daldi leen jox ay kado rafetal nag seen kado yam leen jox jox leen kado yu baax a baax a baax waaw ñoom nag bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw waa tamit dafa am ku ñu bàyyi seen ginnaaw dafa am ku ñu bàyyi ñu ngi woon ci euh, euh, euh, pardon ñu ngi woon ci Utarib ibn Haajib eh, xanaa ñu jeexal Utaarid ba pare dooru continuer fii Utaarid bi imaam al-Waaqidi ginnaaw lii kon ci la duggee ci lislaam après doon na jaay ay yére yoo xamante ne mooy yére suwaa boobu la mu doon jaay gisoon nañ waxoon nañ loolu doon jaay ak yére suwaa oh, yére bu rafet Seydina Omar radiyallahu anhu gis yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ci jàkka ji mu naan ko boo jëndoon yére bii de ngir sa xutba yi <laughs> ak délégation yi ndax jamonoy délégation yi la nit ñee ngi ñëw ci yow yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko lii nag ki koy sol mooy koo xam ne amul benn cër fa yàlla après mu daal di koy jox Seydina Omar eh, ba ñëwaatee fan yooyu am na sax ñu ne Utaarid mii moo ko may yonent bi aleyhi salaam yeneen yi day wane ne Ukaydiru maliku Duuma moo ko yónnee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na boo xam dane Utaarid ci boppam ba mu jaayee affaire bi jarul la dem jox may koy neen ci ma alayhi salaatu wassalaam moom mu jël ko daal di koy ne de jox leen ko Omar Seydina Omar daw si ma ah, ne ma ah mbir mi ku amul cër ca lislaam moom moo koy solo nga ñëw joxaat ma ko mun na ko joxuma la ko ngir nga sol Seydina Omar daal di koy yónnee benn freeram bu ne woon Makka daal di koy yónnee mais boo seetloo xadis boobu noonu li gën a dëgër mooy ne loolu day wari ne Utaarid mi kon dafay njëkkoon a ñëw doon jaay mais bokk ak ci jamono yuufuut yi parce que Seydina Omar kam ko doon yónnee Makka temps yooyu ab yéeféer la woon ab frère te temps yooyu kon xamoon nañ ne waa Makka jamono jooju waa Quraysh fa newoon waaw kon mooy kon am naa jamonoy eh, li nga xam ne mooy sulhul Hudaybiya wala côté yooyu lay doon waaw ci kaw riwaaya bi ne Utaarid la am na yeneen yoo xam dañ ne Ukaydir moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu ba saxaaba yi radiyallahu anhum gis yére bi mu rafet lool te gisoon mu mu ci yéemu mu ne leen ndax atanjabuna min hada ndax dangeen di yéemu ci lii maa ngi waat ne li nga xamante ne nii mooy yére yi Euh, mindil mooy la manadilu Sa'd ibn Ubaada ah, Sa'd ibn fil janna ajabu min hada li nga xam ne de mooy yéere yi Sa'd ibn Ubaada yi ya yor àjjana moo gën a moo gën rafet lii te moo gën a yéeme lii voilà euh, moom jam après yonent bi alayhi salaatu salaam moom dafa bokkoon na ci ñi nga xamante ni nii dañoo dañoo murtadoon ci ñi murtadoon génna ci diine ji ci bokk ci waa banu tamim moom ci la bokkoon waaye après duggaat na ci diine ji duggaat na ci lislaam daldi euh, euh, tuubaat ku mel ni moom nag day nekk saxaaba ba léegi ndax foo wa shartuhul mawtu ala diini walaw taxallala riddata voilà waaw comme li boroom alfiya bi wax ne saxaaba mooy koo xam ne musliman laaqar rasul wa in bila riwayatin anhu watul wa sharutuhu almawtu ala ddiini walaw taxallala riddata waljinna la aw duxulahum duna malaik bam jeex mooy ne charte nekk saxaaba mooy nga gëm yonente mi aleyi salaam nga jataay moom gëm ko génn ci diine ci lislam ak ngëm yàlla même bu dee ne jaar nga ci murtad nga entre temps ci diine ji comme mi selon waxu imaam al-Waaqidi sanadin da'if kon Seydina Utaarid loolu lañ ci ay nettaleem radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa bii di ñëw ñu àggawaale ki ñu tàmbali woon ak moom ah mbokkam mi ñu tàmbali woon ak moom ñu àggalewaat ko mu nga Zibriqaan ñu àggalewaale ko mënoon nañ ko kii mais dañoo am empêchement dañu war a génn ah ñu war a ak ak Amr ibn al-Ahtami ak ñooñu après ñu gis leen ak nan la waa Banu Tamim gis nañ ne kon nan la jeexe après